waan jaabirin radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam amara bil'aqil asaabi'i was-sahfa bil'aqil asaabi'i was-sahfati wa qaala innakum laa tadruuna fi ayyi ta'aamikumul baraka rawaahu muslimun rahimahullahu ta'ala qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bii ñu génn ba léegi bunt bii ñu nekk ci lañ ko woon gisoon ci ñaari xadiis yi ñu njëkk a indi muy chapitre cent neuf garab ci toolu ñun ñu sell wala bunt radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al ma'waahum wa maskanahum muy baabu istihbaab al-akli bi thalaati asaabi' banim jeex xadiis bi ñu mujj woon gis moo doon xadiis numéro mu ne woon wa an Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu annahu qaala ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ya'kulu bi thalathi asaabi' walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis ay xadis yoo xam ne bu ci nekk gisoon nañ ko ñeenti xadis wala juróomi xadis la non ñeenti xadis yoo xam ne yépp gisoon nañu ko comme niñ ko waxoon bii passé dañ leen di wax jàll après nag euh, xam naa jotaay bi tey loolu rek lay doon euh, euh, waxaale lëkkaale ba bunt bi te leer na léegi bi xadis bi ci tegu parce que boobu daaw te mu xaw gën a gudd comme li ñu waxoon moo tax ñu doon bañ mu gën a xaabaabal insha allah kon xadis numéro sept cent cinquante mu ne waan jaabirin mu ngi jële ci Seydina Jaabir radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla lii de sallallahu alayhi wa amara digle na bi laqil asaabi'i ñuy ñet ñuy mar li nga xam ne mooy baaraam yi wa safha ak li nga xam ne mooy ndab liñ doon lekke ñu ñëdd ko wa qaala yeneen way saasaam tekki ne innakum ndax yéen laa na xamu ngeen fii ay ta'amikumul baraka ana ban ci seen ñam yi la borom bi tabaaraka wa taala def barke mu ne rawaawu xadiis bi soloo na ko solo won na ko muslimun al imaam abul husayn muslim ibn al hajjaaj rahimahullahu taala xadiis bi comme niñ la ko fi waxoon jotaay bi ñu génn romboon na hadis numéro 164 ci chapitre 16 babun fil amr bil muhafazati ala sunnati wa adabiha gisoon nañ ko foofu fële eh, walillahi alhamdu wal minna kon mu ngi noonee eh, eh, kon hadis bi gisoon nañ ko foofu taxawoon ñeenti moo tax lépp luñ caa waroon a wax ah daldi woon nañ koy wax foofee muy hadis bi nga xam ne di wax ne kon bu dafa yonent way sasaam digle nga gis moo hadis yi ñu génn ci bunt bi euh, ñoo niwo iza akala ahadukum li mawlana ibn abbas bi ta'aman fala yamsa asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha fii mu ne dafa digle moom yonent sa salaam ñuy mar baaraam yi tey ñedd ndab li moom ba pare mu ne innakum la tadruna fi ay ta'amikumul baraka ndax xamu ngeen ci ban ci seen ñam yi ci la barke bi nekk mooy lu njëkk li est lu njëkk li wala li nga xamante ne mooy ci euh, digg bi wala la nga mujjee lekk fan la ci barke bi nekk loolu borom bi ump euh, euh, nëbal na leen ko waaw nekk na loo xam ne xaybu la ci yéen te xamu ngeen ko kon nag te barke daa war nekk lu ñuy làmbatu jullit bi daa war di làmbatu barke bu tukkee ci boromam saa su ne moo tax kon nag comme que xamu ngeen. kon nag te borom bi day wàcce barke ci ñamu jullit wu tuddee turu yàlla waaye di lekk ci bañ a lekk li ci digg bi ndax ci barke bi ci digg bi lay wàcc comme ni ñu ko gise woon kon nag barke boobu nag dee ko làmbatu ndax xamu ngeen fan laa eh, ci bu digg bi lay wàcc waaye bu ngeen fan fan la ci ndab li est ce que li ma njëkk a lekk foofee la nekk wala fa la bare wala boog li ma mujj wala lii nga xam ne moo des eh, mu ne kon nag loolu loolu la wara al imaamu Nawawi rahimahullahu taala doon wax ne barke boobu nag lu ama am solo la parce que barke boobu moo lay may nga mën a jaamu sa borom li nga lekk noonu dépp ayib boo xamante ne nii bu ci mën a am la sa borom daal di la koy fenqal waaw daal di la koy fenqal xam nga ni dina lekk mbir ba pare waaye mu nekk loo xam ne au lieu mu sant ci yàlla waaye bàkkaar lay def moo daal Imaam An-Nawawi mu ne wal muraadu bil baraka ma tahsulu bihi at-taghdiya wa taslamu aaqibatuhu min al adaa wa yuqawwi ala taa ala taa wal ilmu inda allah mu ne li ñu jublu nag ci baraka bi mooy li nga xam ne nit ki moom lay lekk euh, gintee léegi nag bu ko lekkee conséquences yu fâcheuses ya <laughs> lekk ba pare intoxication alimentaire wala tamit mujj yu ñaaw yaag ñu mucc ci yu metti yoo xam ne ay lor yu ci mën a jóge waaye nit ki gintee dëgër ngir jaamu yàlla waaw loolu yëpp barke bi ak leneen ak leneen day dugal loolee comme que nag xamuñu fa innakum yéen xam innakum la tadruna fi ayi taamikumul baraka wallahu taala alam kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg ci hadith numéro 751 mu ne wa anhu radiya allahu anhu anna rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa waqa'at luqmatu ahadikum falyaxudhaa falyumit maa kaana bihaa min aadaa walya'kulhaa walaa yada'haa lish-shaytaan walaa yamsax yadahu bil-mindiili hattaa yalhaqa asaabi'ahu fa-innahu laa yadrii fii ayyi ta'aamihi al-baraka rawaahu muslim rahimahullaahu ta'aalaa kon xadis bii la ci teg mu ne wa anhu mu ngi koy jële Jaabir radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi qaala nee na waqa'at bu rotee wadd luqmat ahadikum luñtub kenn ci yéen mu tibboon dara dem ba koy sax jël lu mu war a lekk mu daal di rot wadd fal yaxusa na ko jël wal yumit na na faxas na deñ maa la nga xam ne kaana nekk na bihaa daal di ciy taq min ada ci lor wal yaqulha te na ko lekk wala yadaha li shaytan te bu mu ko bàyyee shaytaane ah wala yam sax te bu baree nag bu mu bu mu bu mu fomp yadahu loxom bil min diili hmm? ci li nga xamante ne mooy torchon bi mooy li nga xam ne mooy mouchoir bi voilà bu mu ko utiliser di ci fomp lu dul hatta yalaqa lu dul mu daal di mar asaabi'ahu li nga xamante ne mooy baaraamam yim nar a fompo na ko mar ba lépp luy lekk luy takk résidu de d'aliment li mu lekk li ci des na lépp set fa innahu ndax moom xamul laa yadri xamul fii ay ta'amihi ana ban ci ñamam yi nga xam ne moom li mu doon lekk li mu njëkk a lekk ak li ci digg beeg lii nga xam ne moo takk ci loxo yi mu nar koo fomp noonu wala raxas ko noonu saa ñedd ko xamul eh, saa mu mar ko fii ay ta'amihi al baraka fan la ci barket borom bi tabaraka wa taala daal di nekk mu ne rawahu solo na ko muslim al imam muslim hadis bi romboon na foofee xam nga ci hadis cent soixante bi al imam ñim defoon dane woon at-taasi'u baabun fi amri bil muhaafazati ala sunna dane woon at-taasi'u anhu mooy li ñu tuddoon bii paase rek te waxoon nañ la ne fii nii buy ñëwaat moom du ko def ay du ko def comme ni mu defoon ne bii da koy defal ay hadis yu mu ber te pourtant fee da koo dugaloon ci ronu 164 bi bi mu ne woon at-tasi'u anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam amara bi lanqi al-asabi'i was-safha wa qala innakum la tadruna fi ayyiha al-baraka rawahu muslim mu ne wa fii riwayatin lah riwayatin lah boobu nag moom leen ni fii beneen xadis ne wa anhu waaw ila waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudhha fal yumit ma kaana biha min adan wal yakulha wala yadanha li shaytan wala yamsah yadahu bil mindili hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al baraka noonu hadis boobu la ci teg nii moom lañ gis léegi moo taxit lépp lañ caa waroon a wax waxoon nañ ko foofule léegi eh, liñ fàtte woon sànq mooy lëkkaale ma bunt bi leer na baabu istihbaabil akli bi salaas asaabi' bunt bii di wax Euh, euh, euh, sopp guñ sopp nit ki buy lekk mu lekk ak ñetti baaraamam wastihbaabi laqil asaabi'i ak sopp guñu sopp nit ki di mar ay baaraamam wa karahati masiha ak tamit sit guñu sit mu daal di fomp qabla laqiha laata mu koy mar bi laqil qasa waaye tamit li nga xamante ni sopp guñu sopp mu daal di ñedd li nga xamante ne mooy ndab li mooy bool bi wa axdil ba mu jël li nga xam ne mooy limt bi nga xam ne allati tasqutu minhu daa rote ci moom wa akliha mu lekk ko wa jawaazi masriha mu ak possibilité fomp ko bandal hanche ginnaaw bi mu mu maree baaraamam yi bi sa'idi ci avant bras wal qadami an ndëggu tànka wa ghayrihima ak yu mel noonu léegi côté bii nii mooy lan mooy lanqil asaabi' wala istihbaab bi lanqil asaabi' moo tax ci hadis biñ jóge léegi amara bi lanqil asaabi' waaye wa safhati ak wastihbaabi laqil asaabi wa ak wastihbaabi laqil qasati ak sopp bu ñu sopp nga ñedd wala ñedd la wax du ne mar <laughs> ñedd bool bi voilà bi nga doon lekk plateau bi loolu mooy lëkkaale mu ngi nii yeneen bay saa saa di ko déglu al imam al hafiz an-Nawawi kon lépp luñ ci waroon a waxoon nañ ko foofu moo tax ñu ruural kiram la ñuy romb kon ñu romb ci ñetteelu hadith bi nga xam ne moom la ci teg muy hadith numéro sept cent cinquante deux mu ne wa anhu radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna shaytaana yahduru ahadakum inda kulli shay'in min sha'nihi hattaa yahdurahu inda ta'aamihi fa idaa saqatat luqmatu ahadikum falyaxudhaa falyumit maa kaana bihaa min adhaa thumma liya'kulahaa wa laa yada'haa lish-shaytaan fa ida faraga falyalaq asaabi'ahu fa innahu laa yadri fi ayyi ta'aamihi al-baraka rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala kon al imaam al haafiz mëndiwaan hadis boo xam ne ci suufu cent soixante-quatre bi la ko indi woon ba léegi eh? mu ne woon wa anhu mu ngi jële ci hadis bi ci sahaaba mu jële woon sànq mu ngi Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala mu ne anna rasulallahi kene dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na inna shaytaana dëgg-dëgg shaytaane da yahduru day teew ahadakum kenn ku nekk ci yéen waaw da koy teew inda kulli shay'in min sha'ni te léppam ci mbiram léppam rek day teew lu jaam biy def rek seytaane ngi assisté ndax yées gu mu yées ak bon gu mu bon ngir yàqal kon xanaa borom boxu lool innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum te suuratul a'raaf ah kay bi waxoon na ne innahu gis nga saytaane moom yaraakum da leen di moom wa qabiluhu aku gàngooram waaw ah, abalisa yu yiis yi da bon moom dañ leen di gis min haythu la tarawnahum foo xam ne du ngeen leen gis waaw yu bari yi yàlla may waaye nag inna kayda shaytaani kaana da'ifa képp ku jàpp ci yàlla pexey saytaane yu néew la ndax te ñoo tax ku yàlla nekkool sa kilifa saytaane nag moo lay dese <laughs> ku amut kilifa te kilifa boobu mooy yàlla saytaane lay dese bu ko defee mu fëkk la waaye bu yàlla nekkee sa kilifa est-ce saytaane day daw du la mën a dara waaw dina jéem nag waaye dara du la ko mënal inna te gisoon nañ keroog xadiis yi ñu romboon nga xam ne nit ki buy dugg këram buy dugg saytaane da koy xool bu duggee tudd turu yàlla mu woo gaayam yi aywa ñëw leen ñëw leen am ngeen fu ngeen mën a dëkk waa bu duggee di lekk tuddul turu yàlla mu ne non seulement am nga fu ngeen di fanaan ah waaye waaye am ngeen dortoir waaye am ngeen lu ngeen lekk waaye bu tuddee turu yàlla nag mu ne mukk amu ngeen waaw buy dugg ci kër gi tudd turu yàlla mu ne amu ngeen dëkk dëkkuwaay buy lekk tudd turu yàlla mu ne non seulement amu ngeen dëkkuwaay mais amu ngeen lu ngeen di lekk fu lu ngeen di lekk tey tey moom bu yoboo ngeen seeti ko beneen bërëb nee fii gis nga seytaane kon li nga xam ne noonu la ko waroon bi maye ñi nga xam ne noonu la nekkeek nit ñi takkook ñoom di leen xool te loolu lépp na ngir yàqal leen ndax moo ko ñaanoon boroom bi boroom bi daal di koy may keroog bi nga xam ne ci la ko borom bi tabaaraka wa taala daal di génne eh, fi nga xamante ni nii mooy eh, ci daara rahmati de aljanna bi nga xam ne ci la fa defe eh, ci la defe alhamdulillah Eh, kiiwu eh, reewandeem yi waaw moom ki nga xamante ne mooy shaytaane eh, mu yées mi xam ne moo waxoon waxu reewande yi naan qaala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin waaw <coughs> mu naan <laughs> bi ko borom di dàq naan ko yaa iblis malaka allah takuna min as-sajidin moo iblis lan moo tax waaye nga bokk ci way sujóot yi way toroxlu yi ngir man xaala mu ne waay yow man lam akun nekkuma li asjuda nekk daal man daal nekkuma li sujootal li basharin njel mindeef boo xam ne xalaqtahu yow borom bi yaa ko bind min salsalin min hamain masnun ci ban boo xam ne dafa ñuul wow boo xamante ne nii moom nga ko bind man duma nekkul di sujootal ko maa qaala borom mi na ko faxrujon génnal mina ci aljana fa inna rajim waa génnal ci sama yërmande yow dafa innaka rajim nekk nga koo xam ne ku ñu jam la ku ñu daq nga wa inna alayka tana la ne dina daal sa kaw ta mu ngi ci sa kaw allanata mi nga xamante ne mooy samam rëbbu ilaa mi diini do bésub pay ba bés ba nga xam ne ci la borom bi di dajale jaam yi qaala mën a rabbi e yow sama borom fa anzirni waaye yéexe ma tax xaare ma fii ci dundu gi ilaa yawmi yub'asun ba jamono ji nga xam ne ci ngay pange di dajale nit ñi di leen pang di leen dekkil qaala borom bi na ko fa innaka minal mundarin yow de bokk nga ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy négandi ilaa yawmil waqtil ma'lum borom bi nag waxu ko moom lim ñaan ne loolu laa lay may ba côté waxtu woo xam ne bu ñu xam la àpp bu ñu xam qaala seytaane wax daal di wax waxam reewanam ya mu ne rabbi e yow sama borom bi ma awaytani ci sababu xoolal waxu te ñàkki teggin ñu rëy mu ne borom bi yow ci sababu li nga xam ne yaa ngi ma beewloo waaw sa kàttan nga ma beewloowee wala iyaazu billah la uzayyinan waan naa ne dinaa leen taaral lahum ñoom doomu aadama yi alayhi salaatu wassalaam si laar ci suuf lépp looleen ne baaxut lu ñaaw la lu ñàng la lu salte la bëggoo ko man dinaa fexe taaral leen ko rafet fii mu ne njaaloo lan moo tax gaay ci xuus parce que Iblis ne dara new ci se la liberté waaye c'est de être qui s'aiment voilà qu'ils manifestent leur amour c'est quoi c'est quoi le problème waaye c'est c'est moyen âge yi ñoom dañu sonn quoi xoolal ñu naan lii daraa ngi ñoom ñoom ñoom ñoom ils sont fous quoi waaw parce que saytaane lañ ko waxoon. PM yi mu ne ko dara new ci m ki rek la voilà waaye waaw vous jouez c'est c'est pas ça quoi non il faut nag ngeen di firi quoi ñii seen diine ji dafa metti quoi. waaw taaralal leen ko nag bañ jàpp ne utum xaalis yu yu xaraam yi yooyu ñoo rafet yooyoo baax waaw naxaate jaar ci kaw yi ah nax leen di jaane ne yaa leen ëppum xel yaa leen sutum xel ba pare jàpp ne yow la nga jame ci moom looloo normal ñu lay tagg naan vraiment non lui c'est un génie c'est un malin alors que loolu lépp lu ñàng la lu ñaaw la ngor ci boppam bañoon na ko de ndax fitratallahi allati fatara an-nas alayha voilà waaye gaa yi dañoo nekk ñoo xamante ne nii ñu yées lañu voilà ba Iblis moo ko def ndax ba ñu wommatoo ci moom di ko déggal mu ne la uzayyinan nawaat naa ne kon dinaa leen taaralal lahum ñeel leen fil ardi lu mu leen di taaralal mooy yu ñaaw yi nga ne daa ñaaw maa leen koy taaral waaw waaw <laughs> waaw lépp loo xamante ne ni dama leen koy miin loo ñu koy def ba jàpp ne lii rek a baax ma ne leen lii wa baax na wala uwiyannahum tawaat naa ne dinaa leen beewloo xanaa wax jooj mooy ci li nga ma beewloo kon man dinaa leen beewloo wal iyaazu billah ajmaina mboolem seen ñoom doom aadama yi yo salaam alayhi salaatu wassalaam waaye nag mu dabaatal ne illaa ba mu des ibadaka ñi nga xam ne ñoo nangoo nekk nag say jaam ci ñoom doomu aadama yoo yele al muxlasiin sellal ngir sa bopp ngir yow borom bi ñooñu moom manal ma leen dara waaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar borom bi na ko qaala hada siratun alayya mustaqim wax ko ko wax ko doomu aadama yi ne leen yoon wii moo jëm ci man jóge ci man di dellu ci man coow wooral topp leen ko inna ibadiita iblis déglul ma waxaat la wax nga ko waaye man sa borom maa lay inna ibadi dëgal ne sama jaam yi lay salaka alayhim sultaan nga ne jaam yan jaam yi mu bind ñu ne la mukk mooy jaam yi nangu ne ba yàllaay seen borom wommatu ci moom di dëgg ay di ay ay digleem tey ay tere même bu dee am na ñuy rëcc borom bee leen di aar kon nag inna ibadi dëgg-dëgg samay jaam lay salaka alayhim sultaan amoo ci ñoom benn pouvoir benn pexe benn loo xamante ne moom nga leen di noote illaa lu dul man ittabaaka lu dul ñu la topp ci ñeneen jaam yi nag minal minal gaawiin ci ñu beew ñi voilà ñu beew ñi moom ñu beew ñi ci ñooñu moom manal nga leen dara te na ngeen leer ne wa inna jahannama te jahannama la maw'iduhum ajma'in waat naa ci yàlla waat naa ci sama bopp ne mooy seen li nga xamante ne nii mooy seen rendez-vous ajma'in mboolem seen ca suuratul hijr ah kon Iblis noonu la yéese ci nit ñi waaw di leen di leen di leen saytu di leen xool faux pas boo def mu ne la tuy àjj la nga wadd comme niñ ko yàgg wax am noon la waaw moo tax suñu boroom kon euh, yonent bay saa saa mu ne inna shaytaana gis nga shaytaane de yahduru day teew ahadakum kenn ci yéen inda kulli shay'in ci léppam waaw min sha'ni ci mbiram moo tax nit ki am na ci yonent bay saasaa doo xam ne am même buy sëy soxnaam bu tuddul turu yàlla iblis da ciy participer wal iyaadu billah booy lekk tuddoo turu yàlla iblis di di participer ngay naan tuddoo turu yàlla iblis di naan waaw wal iyaadu billah moo tax waaw subhaanallah moo tax tudd turu yàlla daal ndax moo ko tuddee rek alxan alwaswaasul xannaas day daw di nëbbatu voilà ndax da koy lakk manu koo turu yàlla manu koo dékku waaw kon nag inna shaytaana yahduru day teew ahadakum kenn ci yéen inda kulli shay kon kenn ci yéen allah waaw ñi ci yàlla muccal bariwul de waaw ñi ci yàlla muccal nga xam ne iblis yi dañ leen di daw comme sayyidna Umar radiyallahu anhu bariwul de <laughs> am na yonent bay saa saa nee na law salaka sayyidna Umar bu duggee aw yoon ah iblis seen ko dugg seen ko day day day dëpp day seeti weneen yoon am ci benn riwaay Seydina Omar radiyallahu anhu bu jaaree ci benn mbedd quarante jours Iblis du fa jaar Allahu akbar loolu nag bu ñëpp ko ama <laughs> ñëpp moom lii ñu ëpp jëneen ñi lii la waaw inda ta yahduru hatta yahduru moo tax mu ne woon inna ci hadith Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas waxoon nañ ko ne sax Imaamul Bukhari yeneen way sa salaam bi di wax ak jigéen ya ne Quraysh <laughs> Qurayshiyaat yi <laughs> nekk ci yeneen way sa salaam di wax di yëkkati seen kàddu yi ca kaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Omar di dugg ci rek daal di yëglu asalaamaaleykum <laughs> jigéen ñi daw bi <laughs> laqatu ci rideau yi quoi ci ginnaaw rideau yi <laughs> yonent bi alayhi wa salaam di ree Seydina Omar ñu ne ñu ñu ñu ko mu dugg ci mu dugg ci fekk yonent bi alayhi salaatu di muuñ di ree mu ne ko adhakallahu sinnaka ya rasulallah ah yal na borom bi yàggal ree eh, neexal saw te yokk saw ree muy gën a yi ngay gën ree ndawul yàlla li saa saa mu ne ko man li ma jaaxal mooy jigéen ñi nga xam ne ñoo newoon fii ci man man rasulullah saa salaam bi nga xam ne ci lañ dégg sa kaddu rek ci lañu gaaw di njëkkante rido yi di làqat <laughs> Seydina Umar radiyallahu anhu ne ndax yow yeneen tibere sa saab yow yaa gine yeey ñu ñu am ak tiyu ak ak ak ak ak respect kii boobu ci bi ñu am noonu yow yow yaa gine yeey ñu am ko ci yow que man après Seydina Umar tourné xam ne kon jigéen ñaa ngi ci rido yi yàqatu mu ne yaa aduwaati anfusihinna yéen daal ah yéen noonu seen bopp yi ngeen doon yéen fan yi ah man Omar ngeen di gën a yu noonu ci yonent bi alayhi salaam ah <laughs> ma waa mi tontu ko ko waaw parce que yow yaa yow yaa yaa tar. te ak metti te yonent saa saa mel noonu <laughs> anta a'lam wa afal min rasuulillahi sallallahu alayhi <laughs> mooy loolu ñu ko am bariwul ah waaw ñu am ne moom seytaane en fait fu ñu nekk ba léegi nag am na ñu ko boroom bi defal ah voilà ñoo yonent bay saa saa naan bu am na ci ñi jiitoon doon am muhaddisiin ñoo xam ne borom bi da di wax ak ñoom di leen yenk wal ay xeetu xam-xam te du ñu yonent bu amee ci suñu xeet bi bu dee nekk du ñàkk lu kenn kese Omar lay doon loolu fekkwul ne suñu xeet bi lim ci am mu ëpp fuuf nag radiyallahu anhu mooy ci seen kilifa yi mooy seen kilifa yi waaw ci ñooñ ba léegi day am mooy loolu noonu awliya yi yonent Yàlla bi sallallahu li ñu taxaw woon borom bi ba léegi day am ñoo xam ne leen koy teg ñu koy taxaw waaw ba léegi am nañu ñoo xam ne boo jataayoog ñoom en fait iblis du fa traversé waaw iblis abalisa yi du ñu fa traversé <laughs> waaw parce que ñoom allah léegi nag sinon loolu du ko nekk taxaw medd mu nekk di ko réclamer naan man noon la mel képp koo dégg sax mu wax ko loolu day wane ne nekk ko waaw ndax ñi ko doon kenn du ko soupçonné léeg-léeg ci ñoom lu dul ñu mel nii yonent may saasaam leeral ko wala koo xamante ne nii ndono yonent bi saa salaam la bu bu raxut dara daal di koy seede ci diw te loo xam ne lu leer la waaw su dul loolu rek saay loolu du ku nekkay taxaw ci koñ naan man mii nga xam ne nangam si sinon inna shaytaana dëgg-dëgg shaytaana yahduru day teew ahadukum kenn ci nekk ci yéen inda kulli shay'in ci lépp min sha'ni ci ay mbiram amul dara lu iblis di bàyyi lu xaar ab sàcc la iblis billii yëpp sàcc la day tafu seen ngëm yàlla yi de ngëm yàllaay nit bëgg a taf waaw waxoon naa la bés boo vérifiéwul sa kër gi booy dugg ne bismillah booy lekk ne bismillah vérifié nga ko boo ko vérifié wut waaw <laughs> mooy ñagoo ko protégé ko iblis yi dañu naan saraax sa kër ma nekk ay saytaane neen ngeen tëdd defi cauchemar yu dul jeex waaw <laughs> yuuxu yu fii këb yéeg lépp parce que yéen a yàlla saytaane yi nag di fanaan ak yéen te comme que ñoom dañoo ñàng ba moo tax borom bi ne ñoom seenum ñàngaay zakum ñaa <laughs> ñàng ba mel ni boppu saytaane yi loolu mooy wan dañoo ñàng léegi boo dëddee ñu fanaan ak yow kay ñoom ngay gis cauchemar yi di metti waaw <laughs> waaw ngay tëdd di tiit waaw dikk di tiit ndekete yoo abaalisa yi fanaan ak yow la yéen a bokk néeg bi yéen a bokk kër gi waaw te ñoom moom ñu yéesu lañu kon nag mu ne noonu lay def ci léppam la koy teew waaw di xaar manque de dilatation rek waa ji rek mu daal di fay porox ndoll waaw moo tax yonent bay saa saam jàngale azkaaru sabaax wal masaa yooyu gaa yi di xeet laa ilaha illa allah takki téere fii wëg di talsam fii diw di wuti protection fii dugg ci àll bi fu nekk nga dem fa gis këriñ boo xam ne laata nga fay dem sa alal lu nekk nga yàq ko fa ngir mu protéger la nee nga yi da bari noon nit ñi da ngaa commencé am te gaay ku am la ñuy bañ sa noon yi waaw di di ñaaw njortu rek nga dem mu lay gën a moom naan la dëgg la waaw gis naa diw diw lii jël ko saafara sàngam lépp kadibu lépp di ay nar yu tooy xépp waaw <laughs> lekk sa alal ngay doo am yàlla ba pare nga ñàkk sa li yonent way sa boo fi demee ci arraaf kuy xam-xam lu mu wax la nga gëm ko yow boo demee rek yow boo jullee quarante jours yàlla du ko nangu quarante nuits yàlla du ko nangu te boo ko gëmee nag weddi li nga xamante ne nii loolu mooy boo ko gëmula ah. waaw pettaawkat yeeg euh, gisaanekatu VIP yéeg nga xam ne ñoom ñëpp maaman yi mënu tos nga xam ne ñoom ñëpp ay kàcc maan lañu waaw léegi ñooñu bés boo fi ñëwee ñu lekk sa alal nga meroog sa borom waaw nga am sànjum sa boroom tabaaraka wa doo am dara ñu ne protégé nañ la di la jox ay butéel ngay sottee ko sa bopp bi saafara su bari gi nga xam ne lu nekk dugal nañ ko ci ne la ko sa bopp te boo ko sottee bu ko raxas waaw concours ba nga dem nga ñëw sa waay bi fa nga toog kenn manu faa noyyi ndax sa bopp bu xesaw bii ndax saafara bu yées gi la buxaabakat bi nga xam ne mënu tos daal jox nga ñëw diwoo ko nag di rey nit ñi sa xet gi naan loolu day tax gis nga nim leen di dàq loolu mooy noonu lay pousser nag gars bu ko defee say affaire dox kadibaan kadibu man la day day nar rek waaw moom day day wax lu amul waaw kon seytaane day teew ci inda kulli ci nit ki ahadakum inda kulli shay min sha'ni ci lépp hatta yahdurahu inda ta'ami teewe ci moom jamono ji nga xamante ne nii ci lay lekk buy lekk sax waa ji day seytaane day agsi waaw léegi mooy la day ñëw taxaw di xaar boo tuddul yàlla mu ñëw participer gis nañ <laughs> waa ji Iblis yónni woon saa ndaw si mu yónni woon yeneen saa saa teg palaata nit ñi war a lekk bool bi Iblis yónni benn benn jigéen <laughs> benn jaam <laughs> jóge ne di daw rek yeneen saa saa téye loxo bi mu ne mu ne baax na yónni benn kaw kaw bu doon taxawaalu foofu <laughs> kaw kaw bi daw rek tamit ne day dugal loxo yeneen saa salaam téye loxo bi <laughs> leeral saxaaba yi ne leen iblis bëggul woon lu dul moom daal day daganal lekku nit ñi bu dee ne tudd ngeen turu yàlla moo tax mu yónni ñaar ñi maa ngi wàcc ki xam ne sama bakkan mu ngi ci loxo gis nga bi may téye seen loxo ku nekk ci ñoom maa ngi téyewaale loxo iblis <laughs> kon bu ne hatta yahdurahu inda ta'ami day teew ba di nga xam ne da koy fekki assister ko même jamono ji muy lekk waaw bu ñu mooy la mooy bu tuddul turu yàlla waaw gis nga waaja yore saa waa ji lekk yore saa saa toog di ko xool waa ji lekk lekk lekk tuddul turu yàlla bàyyi ba dernier dank dernier li muy mu tudd turu yàlla rek <laughs> yore saa saa ree <laughs> ne Iblis de da doon lekk di lekk saytaane da doon lekk. di lekkandoog waa ji di lekk waa ji bi waa ji tuddee turu yàlla der dernier dank rek mu woccuwaat lépp <laughs> ndax iblis loolu la <laughs> bismillahi awwaluhu wa aaxiruhu fi aaxiri <laughs> wa fi aaxiri rek affaire yi iblis woccuwaat lépp waaw mu yiis mu yiis mu yiis mi saa yiis mooy iblis kon mooy day teewe nit ki hatta yahduruhu inda lekk day taxaw di xaar waaw bu tudd turu yàlla ah sawaay ñëw di lekkaaleeg moom te nag yaa ngi nourrir sa noon bi gën yées bu paree yow lay bojj paaka yaa ko nourrir waaw fa ida saqata bu rotee fa ida saqatat bu rotee luqmatu ahadikum luñ ko wala kenn ci yéen wala lam nar a lekk fal yaxusa ko jël fal yumit na faxas maa la nga xam ne kaana nekk na biha min ada ci lor tumma li yakulha na ko lekk wala yadaha li shaytaan de bu mu ko bàyyee shaytaane waaw ndax boo ko bàyyee shaytaane yoo koy lekk ah moo tax di lekk di tuur rek lu ngeen xale yi dara ñu toog rek ñu naan gone yii kenn mënalu leen dara yaa waaye yow dalaa neex nga naan lan li nga bëgg mënal leen ko yaa ngi leen koy mënal laa wax <laughs> bu xëyee war a jàngi école boobu moom di nga ko mënal dara moom <laughs> ay damaa sonn oh, te ngaa bàyyi da rek dugal nga lan yow nga koy ba leen mooy lu nekk liñ ko def waaye bu dee mbiri diine moom ñu ne bu gone gi mën a luñ ko dara waaw loolu kan ngay nax naxoo lu dul sa bopp naxoo lu dul sa bopp loolu day wa lenn rek lay wane mooy mbiri yàlla fi mu toll ci yow moo du tus du dara wal iyaazu billaah kon kon jàngal gone yi ba lekk di tuur rek waaw lu ñu tibb mu tuuru lu ñu tibb buñ paree daanaka moom mën na nekk festin wu ganaar yi walla iyaazu billaah loolu lépp du yoon waaw ñuy tuur di yàq rek waaw bu ko bàyyee seytaane waaw mu ne fa ida faragha waa ji nag bu noppee bu paree lekkee ba pare fal yalaq na mar asabi'ahu baaraamam yi waxoon nañ la loolu mooy kuy lekk baaraam mais kuy lekke ay ay puso ay kii num tudd kuddu yi fourchette loolu la ah, da nga koy mat fa innahu ndax lang ca la cay des nga bàyyi ko noonu lekk ya des résidu de lekk ya yow xamoo laa yadri waa ji xamul fii ay ta'amihi al baraka ana ban ci ñamam yi ci la baraka bi nekk est ce bi li mu njëkk a lekk wala li mu mujjee lekk ak wala lii des mu nar koo bàyyi ci kuddu gi wala loxo bi noonu daal di ñëw faxas ñëw fomp noonu wala raxasu alors que yooyu yëpp des na ci loolu nag waxoon nañ la jotaay bii ñu weesu boo doxalul sunna li lay dal ci say tuyaux yu bouché yooyu après bu ko defee nag voilà muy musiba ak ñàkk doxal yeneen saa salaam jàngale. léegi mu ne lii rawaahu muslim al imaam muslim solo na ko rombon na hadith numéro 164 léegi al imaam al haafiz an-Nawawi mu di avant dernier bii la ñuy yem te waxoon nañ ko tamit ci jotaay bii ñu génn ne gisoon nañ ko muy xadiis cinq cent cinquante-trois mu ne wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa akala ta'aaman la'iqa asaabi'ahu ath-thalaath wa qaala idaa saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhaa haadhaa walyakulahaa wala yad'aha lish-shaytaan wa amarana an nasluta al-qas'a wa qaala innakum la tadruuna fi ayyi ta'aamikum al-baraka rawaahu Muslim rahimahullahu ta'aala ay hadith numéro six cent huit lañ ko gisoon la romboon mu doon baabu tawaadu' wa xafdi al-janaahi lil-mu'miniin yi yëpp doon nañ leen bii wees mu ne waan Anas mu ne mu ngi jële ci saxaaba bu ñu naan Anas ah, ibn Malik la waaw moom nañ la saxaaba yépp bu ñu nee Anas képp <laughs> moo ci gën a siiw sinon Anas yi bari nañ moom ci boppam Abdullah turandoom rek Anas la tudd <laughs> xanaa du moom lañ ko tudde <laughs> ah frère u baayam Anas ibn Malik ibn Nadr ah, Malik Malik boobu Ibn Nadr frère am Anas la tuddoon Ibn Nadr moom la tudde doomam ji Anas mi ñu xam saxaaba bi ah loolu waxoon nañ la waan Anasin waaw mu ngi waatu keroog Uhud Seydina Anas ibn Nadr ah kon bàyyi tax ci Anas ibn Malik radiyallahu anil jami' mu ne waan Anasin mu ngi jële Seydina Anas radiyallahu anhu xaadimu rasulillah alayhi salatu wassalam annahu qaala nee na kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam ida akala bu ma soon a lekk ñam la'iqa da doon mar asabi'ahu thalath ñett mooy ñetti baaraamam yi nga xam ne moom lañ la waxoon ci xadis bëléeg bu Seydina Ka'b ibn Malik bi muy xadis numéro sept cent quarante-neuf bu ko fàtte waaw waxoon nañ la foofu Seydina Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu beneen Ka'b bi leeral nañ naka la yonent bay saa sam ñen ñetti baaraam la doon lekke ak nan la ko doon mare loolu yëpp waxoon nañ la ko kon da ngay kon waxoon nañ la ñetti baaraam yooyu mooy ibham bi bu dee bi bi ngay sàbbaale ak bu digg bi ñett yooyu la doon lekke bu paree buy mar tàmbalee bi gën a gudd topp bi nekk bi ngay sàbbaale mujj bi nga xamante ne mooy boobu dee bi wala bu puus bi kon mu ne gi yonent bi alayhi salaam bu ma soona lekk da doon mar ñetti baaraamam yi yooyu mu doon lekk wa mu ne ila saqatat bu rotee luqmatu ahadikum lëñju wala sexub la mu bëggoon a sex bouché wu ahadikum kenn ci yéen la mu bëggoon a lekk fal yumit anha al ada na ko na ko faxas lor yi ci nekk loolu nag ca xadis boobu bañ ko doon gis waxoon nañ la que ne euh, am nañu ne lii nii bon euh, amru irshad la voilà loolu mooy lépp am ñu ne mukk farata parce que ne bu ko bàyyeeg saytaane te lu ñuy bàyyeeg saytaane sam noonu loolu nan la war a nekk loo xam ne <laughs> lu ñu kii gese la voilà parce que xam nga am na nit ñoo xam ne lool seen bakkan attanu ko mooy buñ ko defee dañuy waa <laughs> moo tax yooyu nii euh, euh, euh, li gën nag mooy miinal ko sa bopp même bu dee début bi comme niñ la waxoon waaye bu yàggee diñ ko miin waaye bu dee nit ki loolu tamit bakkanam ànd bu ko defee day waccu kook mënoo forcer ne ko nag par force def ko waaye na ko jël bu ko nekkul na ko jox dàbbam voilà mooy bu waddee noonu mooy liñ doon wax woowal ganaar yi aywa woo leen ñu ñëw ñu ñëw. lekk lépp voilà <laughs> waaw moom la imaam naw yi doon wax naan xatta ba mu ba yonent way saa saam ne bu kenn yëkkee ci yéen bu mu bu mu bu mu falaa yamsa asaabi'ahu ci riwaaye yi ñëw nag ci sahih yadahu xatta yal'aqaha yulaqaha mu mar ko wala mu marloo ko nit loolu waaye booy lekk tamit bu dee li nga lekk daa wadd mënatoo koo for loolu jox ko loo xamante ne nii sa dabba comme sa fas wi wala sa gëléem gi wala sa ganaar yi wala sa kanaara yi nga jox leen ñu lekk voilà ñu lekk affaire bi voilà kon mu ngi noonu waaye boo ko fa bàyyee noonu nag saytaane saytaane ñëw na ko rës affaire yi nag daal di mu gën a am doole ci yow waaw fa ida faraga kon sëy na anas boobu mu ne eh, bu waddee luqmatu ahadikum fal yumit anha al adha wal yakul haata na ko lekk wala yadaa bu mu ko bàyyi li saytaane yi waaju yiis liñ naan saytaane wa amara na te mu ne te yonent way sa saam kat bokk na ci lim ñu digal mooy an naslutal qissa mooy ñu ñëdd voilà ñu daldi euh, euh, euh, ñëdd moom la français naan saucer <laughs> saucer le plat mooy ñëdd le plat nee na kon mu digal ñu daal di ñëdd ndab li wa mu ne innakum ndax yéen laa na xamu ngeen fii ay taamikumul baraka ana ban ci seen ñam yi ci la barke bi nekk lii rawahu muslim romboon na hadith six cent huit comme ni ñu ko waxe woon waxati ko kon nag ci kaw noonu la ñuy jeexal tey insha allah bii di ñëw nag ñu gis hadith bi mujj hadith bi mujj euh, bu Seyna Jaabir la waaye ko dañ koy ber parce daa am lu tax